baada audu billahi min alsheytaan irrajim kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna ñi ngi woon ba léegi ci laayaab juróom benneelu laaju laayaab benn bi doon wax ci muy aayatul wudu gisoon nañ ko lenn nag lañ fàtte woon mooy mënuñoo dugg directement ci li ñu waxoon muy li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, sangu set ndax fo euh, dafa am loo xam dañ ko fàtte woon muy wamsahu bi ru'usikum mooy wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn loolu njàngin moomu mooy bi nga xamante ne nii moom lañ waxoon waaye am na beneenum njàngin mooy wamsahu daldi leen masa bi ko ci seen tànk yi wa arjulikum boo xam ne wa arjulakum xam nga waxoon nañ la dane woon yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla idaa qumtum bu ngeen jógee ila salaati jëm ca julli faghsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal marafiqi ba ci seen conc yi wamsahu te na ngeen masa bi ruusikum ci seen bopp yi wa arjulakum te ngeen raxas li nga xam ne mooy seen tànk yi ilal ka'bayni ba ci ndejoor yi waaye dafa am beneen jàngin boo xam ne bu wér la mooy wa arjulikum wamsahu na ngeen na masa biru uusikum ci seen bopp yi wa arjulikum ak seen lan seen tànk yi léegi nag loolu ñu mel ni par exemple mooy nitu yenn ci nitu bidaa yi ne loolu moom mooy wane ne kon tànk dañ koy masaa voilà loolu mais loolu moom loolu <laughs> loolu moom dëgërul du tout moo tax jumaahiirul ulamaa min ahli sunnati ñoom dañ ne déedéet léegi nag ku mel ne imaam at yi daal moo ci moo ci xaw a génn ci wax bu mu ne loolu day wan ne daal lenn la mooy nit ki day am choix. mooy day am day man a tànn daal moom man naa masa mën naa raxas waaye loolu noonu ginu la dëgër parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne masa tànk noonu ni ñëw rek masa ko noonu loolu doonu ko gis nañ ni Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di jàngalee ni nga xam ne noonu la doon jàppeeg Seydina Usmaan ak ñoom Seydina Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Zayd ibn Aasim wala radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum te naka noonu ñi njàngale ñépp am ay de moom ni mu doon jàppe mooy da doon raxas tànk yi voilà xatta am qaahuma da ko doon raxas ba ni muy leen di seetale ñetti yoon lay raxas kon nag loolu dafa leer quant à loolu moo tax li nga xamante ne nii ba mu gisee saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ñu jàpp ba pare am yoo xamante ne raxas seen tànk yi mu am foo xam ne desu la dafa desee ndox ma laalu fa mu naan waylun lil anqaabi minan naar comme ni xadis bi ne ci saxiix yi waylun kukku waylun xurumbugal waylun toskare lil anqaabi ñeel na mooy ca gannaawu tànk ya minan naar la nga xam ne tooyul la fa ñàkk a tooy minan yi ca safara goo xamante ne kooku di def lool di jàpp ba pare ma am foo xam ne du tooy ba tax njàppam du baax loolu mooy dañ ko ciy mbugale safara te loolu moom loolu day wane ne kon kenn du ko masa ndax bu doon lool la bu day la ñuy masaa kay kii moom daa raxas rek mu am foo xam ne tooyul kon dina ci digg digg koo li nga xam ne safara ci loo xamante ne nii du farata kon nag affaire baa ngi noonu loolu nag moo tax boroom xam-xam yi ne non am na bon wax yu bari am nañ ci new lii mujaawara la mooy li tax biru uusikum wa arjulikum loolu rek loolu comme loolu daa am ci làkku arab quoi ndax li ñu jegee ñaari baat yooyu sinon mooy tànk xam nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi leeral alquran leeral nañu ne tànk dañ koy raxas kanta am nag beneen wax ci waa ahlu sunnati wal jamaa radiyallahu ñu ne mbir mi lenn na waaw wa arjulikum boobale baax na mais loolu mooy bu dee ne da ñëw di wàllu alhamdulilah day junj fii masaa ci tànk yi bu dee ne nit ki dafa sol ay xufu voilà dafa sol li nga xam ne mooy sa mooy kawas yooyu mooy yi nga xam ne ci der lay nekk ak sax ay kawas normal même bu dee ne am na ci fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoo naan noo kawas moom déedéet il faut mu nekk yoo xam ne ci der lay nekk waaye li gën a dëgër ndax jële nañ ko ku mel ni Seydina Ali Seydina Uthman eh, Seydina Abdallah ibn Mas'ud ñoom Seydina Anas ñoom ñépp radiyallahu anhum ñoo këne ñoom daal dinañuy masaa ci ay kawas waaw pas kawasu der yi kese waaye masaa ci li nga xam xamante ne mooy ci kawas yii nga xamante ne mooy kawas normal léegi nag loolu la waaye à condition kawas yooyu mu daal di muur fépp nga xamante ne nii mooy euh, fi nga xam ne foofu la ñuy raxas ci njàpp mooy manu la nekk comme kawas yu gàtt yi nga xam ne moo xew nga xam ne nit ki da koy gii daanaka ndeyjoor yi day loolu moom déedéet pas kawas yu mel noonu il faut mu nekk kawas yoo xam ne day muur fi ñuy raxas lépp loolu te mu bañ a nekk lu woyof lool ba nga xamante ne nii daanaka yow boo ko xoolee mooy dafa woyof daanaka mook tànk bi mook deru tànk bi moom moom daanaka da nga koy gis nii mu leer affaire bi mel ni amul dara lu dox seen diggante daal di woyof lool comme genre baa yooyu ñenn jigéen ñi sol yooyu il faut mu nekk loo xamante ne nii mooy day xaw a xaw a duuf tuuti voilà day loolu daal mooy li nga xamante ne am na ñoo xam ne noonu lañ ciy chartale même am na ñoo xam ne sax dañ ne loolu lépp waaye kawas daal kawas la léegi nag bu xotteekoo loolu it foog mu bañ a nekk loo xam ne moom day xotteeku ba kenn xamatul que ne waaye lii moom tuddatul kawas quoi loolu moom boobu ku may kanta ay xotteeku yu ndaw yooyu garaawul parce que moom kawasu saxaaba yi radiyallahu anhum doonu loon ñàkk ay xotteeku doon ci am te dañ ko doon masaa kon nag am ñu ne noo non famsahu wamsahu bi ruusikum wa bi ruusikum wa arjulik wa arjulikum jàngeen moomu mooy suñu boroom dafay wane li nga xam ne mooy masah alal xuffayni nga xam ne dafa boroom xam-xamu <laughs> ahlus sunna radiyallahu anhum dañ koy indi sax ci wàllu aqida di naan comme ni al imam at-Tahawi rahmatullah alayhi di wax ci aqidaam bi naan wa nam sax te ñun dañuy masaa ci xuff yi ngir wane li nga xam ne comme que waa ahlul bid'a yi ñoom dañ koy bañ léegi nag muy wane loo lële këne loolu masaa boobu noonu dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy ci pas-pasu waa ah, ahlu sunna ndax jëfu yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi la moo tax garaaw na garaaw ki nga xam ne day gis kuy massa ci kawas mu naan yéen tàyyel kese summi ji leen seen ci te ngeen jàppi raxas seen tànk kooku kooku bu xamul dañ koy xamal mais bu xamee ne lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax mu wax lu mel kooku moom mooy moo génn ni boppam ci diine ji voilà ndax képp ku saboote loo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def mooy amoo ci loo xam ne leeru la de wala boog moom daa xamul mu xam di ko saboote kooku moom yéeféer la voilà même bu dee sa walaw ja walaw saam waaye même bu dee woor na aji na waaye lu ne na ko def kooku moom yéeféer la ci boppam foog mu tuubaat wal iyaadu billah léegi nag kon bu dee masalal xuffayni lay wax foofa la ci ku côté wax boobu waa nu ñu koy defee dañ naa la fay xuffayni kon mbir la moo xamante ne mu sax la boroom xam-xamu l'islam bi rahmatullahi alayhim waa ahlu sunna wal jamaa ñoom ñépp a d'accord ne loolu mën a nekk na lenn am na benn wuute boo xam ne lenn luñ doon nettali ci al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi naan loolu ci tukki kese lañ koy defee waaye kenn du ko defee ci euh, boo nekkee sa ci dëkk bi yooyu waaye loolu noonu ndax riwaay yiñ jële nettali yiñ jële ci moom moo bari waaye li nga xamante ne moom moom beneen benn am na ci bi nettali yu bari yooyu que si mën nañ koo def ci biir kër yi tukkeeg yëpp mën naa nekk te lool mooy li nga xamante ne waa madhabam loolu lañ jàpp muy maliki yi ak mbooloom jumbu ñoom xanafi yi yeeg shafi'i yeeg hanabila yeeg ñoom am al imam ishaq al imam al awza'i ñoom ñépp rahmatullah alayhim al imam al layth ibn sa'd radiyallahu anhum que ne loolu lu mën a nekk la léegi nag mu des waa masan alal xuffayni ñaata dafa am waxtu ñu ne la waaw bu dee ki nga xam ne daa nekk ci dëkk bi mooy tukkiwul kooku benn bis kese la ko mën a def comme li nga xamante ne noonu la taalibe saxaaba bi ñëwoon doon laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme ne xadis bi nekkee ci sahih imaamu muslim ñëw doon ko laaj doon ko laaj li nga xamante ne mooy masalal xuffayni léegi nag mu ne ko demal mu ne ko demal ci ibn abi taalib moo sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ta taalibe bi ne ko demal ci abu ali ibn abi taalib radiyallahu anhu nga laaj ko laaj bii nga may laaj ndax moom da doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon gàddaay ak doon doon doon tukkeek moom te léegi nag mu ne ko demal taalibe bi dem ci Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di koy laaj léegi nag mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam de defal na li nga xamante ne ñetti fan guddi ak bëccëg gi ngir ki nga xamante ne nii day tukki mooy guddee trois fan te ñetti fan man na cee di masaa bu dee dafa tukki di masaa ci tànk yi yow wa yawman lay la lil muqim waaye benn bés mooy guddeeg bëccëg mooy un jour benn jour pour ki nga xam ne moom ci dëkk bi la ne loolu lépp mën na cee masaa léegi nag loolu nag boroom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi nag mooy loolu la loolu mooy li gën a dëgër moom la waa jumhur wax kanta imaamu Maalik rahmatullahi alayhim ta Maalik yi am na ñuy wax lool ba léegi rahmatullahi alayhim ne loolu moom mooy amul amul même ki nekk ci mooy mooy masaxalal xufay ni amul amul tawqit mooy amul lu ñu naan trois jours pour ki teg tukki léegi nag boo benn jour pour ki nekk ci dëkk bi non kooku mën naay masa saa bu ko soobee ñu ne ñu xadis bi nga xamante ne mooy Ubay ibn Umaara radiyallahu anhu daal di solo waaye xadis boobu benn saxaaba la al imaam Abu Daawud ci boppam moo ko solo ne lii nii dëgërul voilà <laughs> walaysa lahu isnaadun qaa'im mooy dëgërul de loolu moom dëgërul voilà mooy li ay isnaadam dëgërul que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom daf koo laaj moom Seydina Ubay ibn Umaara ne ko ndax mën naa masaa ci xuffa yi sama xuff yi mooy sama sànke yi sama tànk sama kawas yi nga xam ne ci der la mas naa ci bu may jàpp mu ne ko waaw mu ne ko benn bés yonent ma lay saa saam ne ko waaw mu ne ko ñaari bés ak ñaari bés mu ne ko waaw mu a ko ak ñetti bés mu ne ko waaw saabu la soobee saabu la neexee waaye xadis boobu wax nañ la li ci nekk waaye am na beneen boo xamante ne nii Xuzaymat ibn Thabit moom it saxaaba la woon radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñoo defal ñetti fan yu yu pour ñu masaa te bu ñu ko laajoon mu yokkal ñu konoon te kon dinañu yokkal ci masaa ci xuff yi waaye loolu al imaam Abu Dawud moo ko solo ñoom al imaam Tirmidhi imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim waaye loolu yu dëgërul voilà. loolu mooy dëgërul de mooy jël jël loo xam ne mooy xadis bi wérul ko ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xadis bi dafa daif voilà loolu laa la bëgg a kon nag affaire baa ngoongu kon nag loolu mooy wane ne kon li Seydina Ali ibn Abi Taalib moomu wax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne am na kay mooy dañu tawqiit bi am na mooy ñetti fan ngir ki nga xam ne dafay tukki ak benn fan ngir ki nga xamante ne mu ngi ci dëkk bi te loolee moom la Seydina Safwaan ibn Assaal radiyallahu anhu wax ci xadis boo xamante nii bu baax baax la bu xasan la moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal nañu ñu keroog ghazwatu ki nu mu tudd mooy ñu de buñ nekkee tukki ñu bañ a summi suñu kawas yi ba ñetti fan